an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi l-muwaffi l-arba'iin baabu birril waalidayni wa silatil arham kon insha allahu taala ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ci weeru tedd wi ñu nekk di rabiul awwal yi ci muy weeru juddu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jeexaloon nañ ci le treize rabiul awal euh, l'an mille quatre cent quarante cinq ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi mu dëppoo woon ak bésub alxames le vingt-huit septembre ci lañ jeexale woon li nga xam ne mooy buntu trente bi muy garab numéro trente-neuf ci garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum وعنا بهم واجعل الجنان العلى مأواهم ومسكنهم tey nag ci le 15 rabiul awwal 1445 dëppoog le 30 septembre 2023 inshaa allahu taala ñu war a ubbi bunt bi nga xam ne nag moo matal al arba'in Eh, bunt bi ñu mujj woon gis xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadisu Abdallah ibn Amr voilà waxoon nañ la xadis boobu xadisu Abdallah ibn Amr la waaye du Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma comme ni ñu ko leerale woon walillahi alhamdu wal minna ak ni mu leere ci sax ci sunanu wala jaami'u Tirmidhi rahmatullahi alayhi muy xadis numéro trois cent onze li nga xam ne moom la al imam tëjëwoon buntu bi lim neenant bi alayhi salatu wassalam moom mawlana ibn amr radiyallahu anhuma ibn al-aas mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na xayrul ashaabi inda allahi taala xayruhum li saahibihi ba ni nga xamante ne noonu lay jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag kon ñu war a jël li nga xam ne mooy bunt bi ci tegu muy buntu numéro quarante ah ñeent fukk waaw mu ne baabu buntu birril waalidayni di def mbaax di di di def yiiw jëmale ci say waajur wasilatil arxaami ak jokk ñi nga xam ne ñooy sa mbokk yi la seen borom boole waaw yi la borom bi booleel sa mbokk deret ñooñu nga leen di jokk waaw ñooñu nag wax naa la yemul ci man daal ba ma amee doom daal am soxna am doom voilà sama doom sama ñaar sama sama soxna sama ñaari doom sama benn petit chien wala yu déedéet loolu moom du du du mukku <laughs> waaw mooy sa bàyyi sa yaay sa frère yeeg sa cousin yeeg ñoo ñépp ci lañu bokk waaw ñi nga xam ne yéen bokk geño waaw waaw wasilatul arham birrul waalidayni moom mooy sa ñaari waajur baay yi ak yaay yi wa in alaw wa in nazalu waaw moom maam yi ci lañu waaw moo tax di mbaaxe di def yiw jëme ci sa baay ak sa maam loolu dafa am solo euh, léeg-léeg nag am na yenn tradition yoo xamante ne nii man jàpp naa ne ca njàlbin ba ba muy tàmbale lu rafet la taxoon ak tamit defar mooy ni sët yi di maamoo seen maam di di maamoo seen maam loolu aw ma sikki sàkk ne wolof yi bañ ko doon def ci lu rafet la woon waaye léegi dañ ciy gis ci ay kaa yoo xam ne vraiment affaire bi rafetatul waaw mooy mag mi paa bi day dem seen baayu yaay walla seen baayu seen baayu papa dem mage lool xale yi di ko fowe comme noo xamante ni mooy benn respect amuñu ko ci moom loolu nag jaaduwul ñépp toog naan dañuy maame déedéet waaw loo maame maame maame il faut mu nekk naa les cadres du respect te xam ne kii mooy sa waajur waaw sa waajur ba ko borom bi nammee génne ci kaw suuf ci moom mii la ko jaarale te sa waajur la ndax waajur al ajdaadu ñoom ay baay lañu ak lu mu gën a kawe waaw nday yi tamit naka noonu waaw kon baax na maame waaye mu nekk ci loo xam ne lu supportable la lu diini nangu la waaye bu génnee ci loo xam ne maltraitance la ak tamit ay ñàkki teggin yoo xam ne xàqu seen baay jooju wala seen maam jooju dañ koy ñàkk a respecté parce que teg ko rek mooy seen maam bu leen waxee du ñu def waaw muy uquq ak ak ñàkki teggin gu mag di ko jànni bu demee bay wax dara ñu ne ko yow moom waaw xam nga loolu nit noo man di mel yu mel noonu ñu lay gëddi noonu ci biir nit ñi loolu dina la metti waaw nit nag borom bi mën na koo def moo xam ne moom il supporte bien waaw loolu mën na koo bañ a touché parce que noonu la mel waaye même bu dee day supporter loolu ka koy def amul droit di ko def di sët bëgg yooyu waaw loolu dafa war a am dafa war a nekk lu leer surtout léegi dañ ciy gis naa des proportions vraiment insupportables yoo xam ne moom ngay gis ñu teg ko rek ci day maame ñépp toog kenn du leen wax dara ñu fuuy di wax yoo xamante ne dafa ñaaw waaw waaw dafa ñaaw te kenn waru koo wax yu mel noonu même bu dee sa maam la am na foo yem wax ju rafet moom lañu suñu boroom waxloo gis nañu bi nga xamante ne xadiis yi ñu gisoon ci jotaay yi ñu génn xadiis sayna abu shuraih bi na ko doon abu xadiis sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bim ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut ci yeneen riwaay aw liyasmut képp ku gëm yàlla ta xam ne moom ngi lay fuglu képp ku gëm yàlla xam ne lépp loo def mu ngi koy gis te dina la surveiller wal yawmil aaxir ak bés ba ngay dajeeg moom mu daal di lay fay ca loole falyaqul xayran nay wax yiiw te yiiw yooyu nag ñi ci dina am ci mooy waajur ñooy premier bu dee say waajur mënuñoo am ci yow waxu yiw fan ngay dem di wax waxu yiw keneen set tam set set set set set set la walla iyaazu billaah doo ci am tus dara doo ko ci am waaw kon nag loolu yëpp dafa jara dafa jara bàyyi xel birrul waalidayn def njekk def mbaax baaxe jëme ci say ñaari waajur yemul ci sa papa sa yaay kese sa yaay ka ko jur jëm ka ko jur ñoo ñëpp ay yaay la sa baay ka ko jur ka jur kook jur ñoo ñëpp say baay la waaw kon nag loolu dafa am solo wasilatul arham tey jokk mbokkoo yi nga xamante ne nag borom bi moo leen boole même bu dee bokk ngeen ay opinion bokku ngeen couleur politique loolu lépp seen affaire bopp la en loolu du wàññi dara ci li nga xam ne moom la yàlla farataal ci seen kaw yow ni mu ko farataale ci moom farataale ko ci yow mooy ngeen jokk mbokk googale te bañ koo dog te loolu dinañ ko gis ci xadiis yi ci biir kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi nag comme niñ la waxoon rek comme ko waxe woon boppam wa usaddirul abwaab te dinaa ubbee buntu yi nga xam ne moom laay indi fii ci buntu sama téere bi di Riyaadus Saalihiin dinaa ko ubbee ci loo xamante ne nii ci aaya la waaw min alqur'aan al-aziz bi ayatin karimat ci alqur'aan laa koy tibbee ci ay yoo xam ne yu tedd la comme niñ ko faral di wax saa su ne bu ñuy ubbi bunt mooy toolu nit ñu sell ñii di seen Riyad le mooy le paradis des des des des des des waaw ou de la ah muy riyaadu taqwa di riyaadul saalihiin des des des pieux le riad des pieux ce jardin des pieux est composé du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lii moo leen am ñaar yi yeex na moo tax mu tàmbalee tout le temps mu tàmbalee alquran après daal di ci teg li nga xam ne mooy hadith mu ne qaala allahu taala wa'budu allaha wala tushrikuu bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan wa bidil qurba wal yataama wal masaakiini wal jaari dil qurba wal jaari dil qurba wal jaaril junubi was saahibi bil janbi wa bni sabiil wabni sabili wa ma malakat aymanukum suratu nisa aya 36 way aya bi ça c'est bien kay xam naa ko lii dañ buntu miñ génne moom la ubbee woon maa la waaw kay très bien yaa ngi siiwar yaa fay zaadaka allahu ilman wa hirsan wa amalan bi ilmik li wajhi llahi tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonee kon mu ne kon kon duñ ci duggaat dañ koy wax noon rek ci ay kàddu yu noonu rek jàll mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na waabudullaha dee leen jaamu ay wéetal seen borom ki nga xam ne mooy allah wala tushriku ta bu leen ko bokkaaleel bi ca jaamu ngeen koy ba jaamu de shay'an mbiru diine moom lépp lu la lislaam digal boo ci séentoo kenn walla nga gerte ci kenn mooy yàq nga ko borom bi moo tax mu ne waabudullaha wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla ci lim leen digal ci wàllu pas-pas waaye ci wàllu ay jëf yim leen digal wala tushriku bi shay'an te bu leen ko bokkaaleel kenn ci wàllu pas-pas waaye wala tushriku bi shay'an bu leen ko ngis tala kenn wala di ko dégg tala kenn waaw wabil walidayni mu ngi leen di dénk tamit di leen digal ci ñaari waajur yi ihsaanan ngeen di rafetal dong jëme ci seen kaw ci seen a ci jëm ci ñoom wax naa la waalidayni yooyu bi weesu bañ koy waxuñu ko woon mooy li ñu wax sànq ubbee ko sànq birrul waalidayn du baay di la jur direct ak nday di la jur direct waaye bu dee kooku ka jur sa baay mu ngi fi wala ka sa sa sa sa yaay kooku ci waalidayn moo tax ci ci ci miraas moom baay bu fi newul maam mooy jël place sa papaay papa bu sa papa nekkul moo jël place voilà kon nag lu tax parce que moom bàyyi la kon nag mu ngi noonu kon wabil walidayni da ci sa ñaari waajur ihsaanan lay def njekk di rafetal ci ñoom wabi bil qurba waaye dénk naa leen seen way jege ñaale yi de seen mbokki deret yi wal yataama ak ñi nga xamante ne ñooy orphelins yi ñooy jirim yi wal masaakiini ak ñi nga xam ne way ñàkk lañu ñooñu dee leen leen defal bu ñu leen laajee ngeen defal leen yiiw buñ aajowee bu ngeen amul ngeen wax wax ju rafet ndax qawlun ma'ruf wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha loolu gisoon nañu ko tamit kon ca suuratul baqara kon waaye it wal masaakin léeg-léeg bul xaar ñu lay laaj waaw parce que yenn yi boo gisee seen xaal yow wala nga dugganteeg ñoom même bu dee ne ñu bari xamuñ leen ndax yahsibuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affuf li nga xam ne xamuñu leen te amuñu seetlu dañuy jàpp ne ñii kat ñoom dañoo woomal ndax li ñu téye seen bopp nga xam ne dañoo rinan nafs goog ñu am tax ba ku leen miinul kotuwaayo leen bu baax foog ne am nañu yow boo leen xamee waroo xaar kooku du laaj yow yaa war a def ay waane yi xéewal di jëmale ci moom loolu mooy rafetal gi la sa borom dénk wal jaari dil qurba waaye dénk naa leen dëkkandoo bi nga xamante ne te moom lañ génnoon ci buntu bee xaqul jaar xaqul jaari wal wasiyati be moo taxoon imaam indi woon ko foofu wal jaari dil qurba fii nag da koo indi lëkkaaleem ak suñu bunt bi aaya bi mooy waabudullaha ba mu paree ci ci yàlla jaamu leen yàlla te leen ko bokkaale leen dara lim ci teg dë dofis lim ci teg juste lëkkale ko lëkkale ko jaamu yàlla wéetal yàlla mooy mbaax def mbaax yiw jëme ci say waajur moo ndax mu indi ko fii ba pare teg ci wabilil qurba mooy silatul arhama waaye maa ngi leen di dénk yiw ndongo ci ñi nga xam ne yéen seeni waay jege ñaale lañ yéen a bokk mbuumu jurukaay yéen a bokk ay mbokk ngeen voilà wal yataamaa mu yaatal géew bi ndax l'islam lépp ma yaat waaw moo yaat wa rahmati wasi'at kulla shay waaw yow nit ki yow noonu nga fexe roye sa borom sa yërmale waroo koo canaliser rek ci benn portion des personnes benn benn lu tuuti déedéet waaw am na sens des priorités dëgg la moo tax alxuraan waxe noonu te gisoon nañ ko ci xadiis yi ñu génnoon adnaaka fa adnaaka yooyu doon nañ ko ak uh, ibda bi nafsika summa bi man ta'ul ak yooyu waaw adnaaka abawayka ak yooyu si yonent bi saa saa doon wax yooyu yëpp tuddoon nañ ko sens des priorités am na waaye tekkiwul na yow foofu rek ngay yem bu yàlla yaatalee nga yaatal waaw bu yaatalee nga yaatal kon nag mu ngi noonu kon moo tax mu teg wal yataama yataama boobu obligé wul jirim yi mu nekk rek jirim boo xam ne yéen a bokk deret man na ba ñu nekk jirim boo bokkul deret wal masaakin comme moom pauvre bu nekk la mën a am waaw <laughs> mu ne kon wal jaari dil qurba sa dëkkandoo bi nga xam ne dalaa jege wal eh, wal jaaril junub ci wàllu dëkk dëkkaale ci wàllu mbokkoo wala ci wàllu ñene mooy diini wal jaaril junub dëkkaale bi nga dëkkandoo bi nga xam daf la sori moo am étranger la bokk ngeen aw askan wala wal jaaril junub dëkkandoo bi nga xam ne moom du jullit wa saahibi bil janb sa ki nga xam ne moom ngay àndal mu nekk sa wet ñii ne mooy ki nekk ci voyage ñii ne mooy soxna si ak yooyu gisoon nañ ko wabni sabili ak ñi nga xam ne mooy doomu yoon ki nga xam ne ci tukki la nekk kooku it dee leen bu leen ko fàtte naan ah saa waay daal non sawaay yéen yaakaar ngeen ni sawaay dina jóge France <laughs> tubaab bu mel nii jullit la quand même waaw waaw mais France ñëw fii Sénégal man mooy góorgóorlu di ko dimbali yépp ku la wax du loolu xanaa du wax nu sabil bu dee dafa ñëw kay amatul dara amu fa dara waaw waaw nga xam gaa yu bari ñu foog ne tubaab égal richesse <laughs> gaa bari nekk ci réewu Afrique yi pour ñoom tubaab égal richesse tubaab bu bu yàq amul bu ñàkk pauvre amul ñoom ñépp <laughs> ah ba gis tubaab yi fanaan ci mbedd yi ndax amuñ dara yor seen benn xaj boo xam ne moo leen di tenir le compagnie ñuy fanaan ci mbedd yi di tàllal loxo di ñu leen di yalwaan di ñalwaan dinañu xam te loolu sax ak léegi ak war nañ ko xam waaye malgré les euh, tout ça les préjugés sont waaw. dañoo dëgër bopp du du ñu gaaw a dem liñ jàpp noonu waaye non yii yëpp c'est pour rek di ñu ko wan ngir ñu bañ a ñëw Europe waaye ma ne Europe moom dugg nga fa mooy gis nga tubaab yi nga xamante ne waxuma la dara mais ñoom sawaay ay kër lañuy am yu rëy yor seen oto yu bari di dund dund gu neex lu ñu bëgg am yu mel nii waaw ah, loolu mooy seen film télénovela si ah <laughs> waaw <laughs> waaw léegi <laughs> ah loolu du réalité de waaw ah, du réalité ci neuf pour cent neuf neuf sur dix population euh, tubaab bi du loolu voilà kon mu ne euh, kon euh, wabni sabil waaw doomu yoon yoo xam ne ci kaw tukki la nekk aajo woon na ngeen dimbali ko ngeen def ci moom jekk njëkk wa ay malakat aymaanukum ak yi nga xam ne moom la seen ndejoor moom jamono yi jaam di am jaam waaye yow it nga nekk patron ña nga xam ne ñooy say salarié wala ña nga xam ne yow sa kër gi nga ut koo xam ne moo lay liggéeyal yow oh, madame Astou ut koo xam ne bon nga koy wax walla mi naan kooku it na nga rafetal ci moom bañ di ko juug liggéey boo xamante ne nii ku la ko tegoon wala tegoon ko sa doom jaral na laa xaru ji nga bañ nga bëgg koo teg kooku xanaa xamoo ne ak jigéen ko jur comme yow ni nga jure sa doom te yërmande gi nga amal sa doom waxuñ la ne nga am même yërmande boobu ndax dina jafe nga am même boobu waaye mooy na ko jege na nga na nga soit nekkal koo xam ne da ngay nekk euh, conséquente envers toi-même yaa ajaa soxna yow ajaa ask bu ko defee nga mën a nekk ak koom di def ay yiw ci moom te bañ rek jàppe ko koo xamante ne sagaru ab serpillère la boo xamante ne morceau febeerukaay booy utiliser nu mu la neexe bu weer wi waaye jeex nga tappaas ko dàq ko waroon koo fay cinquante mille jox ko trente mille ne ko ndax liggéeyoo fi dara wal iyaadu billah kon wa ma malakat aymanukum loolu taxawoon nañ ci bu baax ci suñu jotaay bii ñu génn comme fay ni nga xam ne noonu nga ko gisee jazakallahu xayran kon ñu jàll mu ne kon wa qaala taala deuxième aay bu mu indi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe ci yéegul nee na wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arham suratu nisaa aaya 1 mu ne ba léegi borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul nee na waaw nee na moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne wattaqullaha damaa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla di leen digal loo xam ne ilzam la de mooy par force def leen leen ragal yàlla waaw mooy te ko ay terewam non euh, euh, mooy te ko ay terewam waaw te dëppoo ak ay ndigalam waaw ndigalu yàlla yi bu leen ci kenn raw wala ngeen def ci seen kem kàttan waaye yi mu tere bu leen ci kenn gis kon wattaqullaha ragal leen yàlla allazi bi nga xam ne tasa tasaaluuna be bu ngeen di laajante seen biir de da ngeen di jaar naan ah seet ci yàlla seet ci suñu borom wala maa ngi waat ci yàlla nga defal dooma di la ñaan rek nga defal ma lii seet ci lii waay seet ci borom bi tabaraka wa nga defal ma nangam ak nangam waaw mu ne nag borom boobu nag fattaqullaha na ngeen ragal yàlla moom waaw alladhi mi nga xam ne tasaaluna bihi wal arham moom ngeen di ñaanante di laajante la di laaj di jaar ci moom ngir diw defal la dara waaw di jaar ci borom bi ngir accéder ci la nga xam ne moom ngeen bëgg ci seen bopp di ko fàttali borom bi ngir loolee tax mu daal di lay defal ay waamee xéewal kon wattaqullaha alladhina tasaaluna bi wal arham waaw yàlla moom ragal leen ko ngeen moomu na ngeen ko na ngeen na ngeen nekk ci ay digalam tey sori ay tereem yàlla moom nga xam ne bu ngeen di laajante moom ci moom ngeen di jaar wal arhama tanta eh, ñi nga xam ne ñooy mbokkoo gi nangeen ngeen def attention ci di ko dog maa ngi leen di moytana bu loo ngeen koy dog waaw am ñu ne comme ñoom Seydina al-Hasanul Basri ñoom al-Mujahid imam an-Naxa'i rahmatullah alayhim ñu ne euh, euh, mooy comme bee rek mooy wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham mooy ragal leen yàlla ci jaamu ragal leen yàlla ci bañ koo mooy mi nga xamante ne bu ngeen di laajante ci moom ngeen di jaar di fàttalante ka nga bëgg ci moom dara di ko fàttali yàlla ngir ragalug yàllaam ak bàyyi xelam yàlla tax mu defal la yiiw wala boo mu naroon la teg ay daan ah nga jaar ci yàlla ngir mu jéggal la waaw mu ne yàlla moomu nag na ko ragal tax koo ak ay digalum sore tere wal alxaama waaye it mooy euh, njaboot gi mooy ci euh, mu seen euh, mbokk yi nga xam ne diw boo ñëwee naa ko seet ci mbokkoo gi ñu mbokkoo rek waaw defal ma lii ndax mbokkoo gi waaw yow bu ci topp bul topp sa xol xoolal rek sa mbokk laa de jege naa la de waaw ñoo bokk bàyyi de yu mel noonu seet ci lool rek nga jéggal ma lii nga xam ne waru ma ko wan a def waaw ñoom ñu ne loolu day tekki loolu <laughs> voilà wal arhama leer nag gën na yaatu mais loolu taxu ñoo jëm nawum ci euh, kiiwu tafsir quoi loolu defoon nañ ko taxoon nañ ci bu baax bi nga xam ne moom lañ doon gis ci koor yi euh, aaya yi ñuy def ci suuratu nisaa yi lool mooy aaya numéro un kon mu ne lii lëkkaaleem ak suñu bunt bii mooy di birrul al birrul walidayni wasilatul arham mooy borom bi euh, di ñu fàttali fii ginnaaw bi mu waxee comme fële rek tuddut ragal yàlla te mooy nekk ci digalam yi tey sori tereem yi li nga xam ne nit ki day jaar ci moom ngir am ci mbokkam dara wal arxama waaye it maa ngi leen di moytandikuloo rahim waaw muy mbokkoo ngeen dog waaw maa ngi leen koy moytandikulee de kon respecté leen ko jox leen seen xaq kon nag mu ne qaala beneen aaya wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne al imam an-Nawawi rahimahullahu taala moo kawe ba léegi te kaweer jaarut ci géeb mooy du daa yéeg <laughs> qaala allahu taala mu ne walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal mu ne loolu la ci indi ci bi gën na gudd loolu suuratu raadi aay vingt al imaamu kon mu ne borom boobu nga xamante ne moo kawee te yéegul mu ne wattaqullaha indiwaat ko ndax taqwa mooy lépp ragal yàlla moom mooy mooy mooy lépp moom waaw waaw moo tax nekk di jëflanteeg xattaa ci jëflante mbiru àddina kese képp ku ragalul yàlla di jëflanteeg moom wóorut yàlla tere nag muy sa wàllu diine yow wàllu diine moom waroo may ku ragalul yàlla dara benn moo xam ab sëriñ lay woote wala lan nga gis ko ay jëfam ay waxam ay dara ragalul yàlla ci dara li ko am li ko amal solo daal mooy mooy mooy mooy jamul xutaam dajale po poñetu àddina kese marchandise um àddina ci taalibe yi waaw di laaj ji àddina kese la fi nekk lépp loo xam ne moom lay digle boo ko seetoo intérêt boppam kese la wala sa société familiale <laughs> benn sëriñ laa dégg ka benn sëriñ <laughs> laa dégg keroog mu koy wax mu ne gaa ma ne bu ñu waxantee dëgg fii yoom Sénégal moom <laughs> sëriñ dëgg léegi mi te moom ci ñoom la bokk ah <laughs> voilà moom ci boppam moom moom kooku sëriñ kooku noonu moom ak sëñ Touba sëñ Touba ne kooku moom la kii wax ni ki ma dégg du moom lañ tudde sëñ Tuubaa non ki ñu tudde sëñ Tuubaa moom moom lañ ko tudde ndax mbokkum mbokk kooku la muy Ahmad Bamba Sall bu siiw boo bële nekkoon wëlla réew ñoom Mamor Anta Sali di waajuru euh, Cheikh Ahmadul Xadim ba mu amee doom muy sëñ Tuubaa mu tudde ko tellement ni mu nekkoon nitu yàlla ku bari xam-xam nekk koo xam ne ku doon yaraate la yoroon daar kooku nag benn sëtam laa dégg muy wax ko waa muy wax keroog <laughs> <laughs> waaw moom moom euh, <laughs> mook mook sëñ Tuubaa ñoo léegi daal li ma fi gis mooy <laughs> bi daal sëriñ tugeeg suñu maama lañ ko def entreprise familiale loolu nan lañ koy woowe yéen économiste yi am na yu mel noonu ah xaw ma familial ah les les les xaw ma lan it non ETI yi entreprise de taille de taille intermédiaire loolu mooy société familiale daal am na waaw léegi daal ñeen seet ci régime façon régime yi ci wàllu booy ubbi entreprise ñu lay laaj ban nga ciy def wala société <laughs> gars yi moom ay société familiale lañ moom daal gis ne lu doxalul seen affaire u famille ci l'islam gi yoonam newu waaw moo tax it nañoo wax diine yorent bay sa saam lu neex doo leen dégg ñu ngaan lii lii nag man nii maa ko wax man lii nii man maa ko wax waaw kon dinañ wax yonent lay saasaam diine ji lu la neex doo leen dégg ñu naan waaw boo leen déggee ñu wax dafa rep ni ñuy même ni ñuy réagir ngay xam ne kii affaire bi dese na ko touché alors que bu ñu laajoon ka nga xamante ne nii moom la ñuy utiliser image am seen maam dañuy utiliser seen image ngir société bii ñu créer seen société familiale bii di gën a dox. seeni action di gën a dox te action yi du dara du taalibe yi di gën dagg ci ñoom